tey ñu war a gis kon insha allahu taala fatxu makka allahu akbar allahu akbar man yusaddiq fatxu makka wallahi fatxu makka i naam wallahi kan mooy dëggal kene muy ubbig makka bi yonent bi salaat wassalaam nag léegi plus de Quraysh foofu di jiite kuffaaru Quraysh ni c'est fini kan moo moo dëggal te jamonoy Makka ba nga xam ne fa la jullit ñi newoon waa Quraysh di leen sonal di leen pamti pamtee ba ku tuub sax dangay ragala wax ne yow dangaa tuub waay waay man yu saddiq ana jamono joojoog léegi ana ñi nga xam ne ngir rawale woon seen diine taxoon na ñu jóge min qaara ilaa qaara jóge ci continent dem beneen continent jóge jaziratul arab ngir dem ilal xabasha ngir rawale seen diine buñ la nee ñooñu ñu doon traquer di leen dàq ci diir bu gàtt ñoom ñoo mujj ñëw nangu si fi nga xamante ne mooy alkaabatu almusharafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima wallahi man yusaddiq man yusaddiq ana kan moy dëggal loolu lawlaa bu dul ne mooy li ñu mbiru suñu boroom innama amruhu ida araada shay'an an yaqula lahu kun fayakun mbiru borom baa ngoog mbiram ay dogalam lool la bu bo nammee benn mbir danaan kun nekkal fayakun mu nekk ca saase moom amruhu baynal kaafi wan nuuni diggante kaaf ak nuun la kun mu nekk ci saase waaye dafa waxagul woon fatxu makka na kun moo tax te noonu mooy sunanullahi ala al ard sunanullahi fil ardi mooy mbir yi dafa am fu muy jaar dafa am fu muy jaar bam doon wax naa am xasibtum axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun ndax nit ñi dañoo yaakaar ne dañ naan gëm nañ rekk ñu bàyyi leen noonu te kenn du leen test kenn du leen examiner ba xool ndax lii ngëm gi ñuy wax noonu la hein déedéet dinañ leen natt ndax moo leen bind liyabluwakum ayyukum ahsanu amala moo ñu bind ngir xam ana kan moo gën a rafet jëf waaw ma ne man yusaddiq ana kan mooy dëggal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi nit ñi doon dàq Qurayshin wa xisba waay waay xanaa kay du ñii lañu tegaloon daaru nadwa waaye xanaa du ñii lañ doon dañ doon comploter ca daaru nadwa li li li yuqtalu ngir ñu faat leen waaye kuy fàttale ko loolu yàggut bi Abu Jahlin la diabolique di joxee xalaat bu bon bi keroog ca daaru wa ba ñuy xalaat ana nan lañuy def aleyhi salaatu wassalaam ndax saxaabaam yi ñu ngi rëcc di dem par kenn kenn ilaa Yasriba te foofu duñu arrangé ci kanam mu nekk Quraysh waa Quraysh di def seen ndaje ndaje ci seen le parlement de Quraysh di daaru Nadwa ngir ñu xool ana lan lañuy décider ci mbiru aleyhi salaatu wassalaam man yu yusaddiq keroog nga xam ne aleyhi salaatu wassalaam ba muy dem ak siddiquhul mukabbaru di seydina siddiq abu bakrin siddiqi ibn abi quxaafa radiyallahu taala anhuma li mu def mooy dafa doon làqatu di njuuy gaa yi ci ay plan yu mu teg Quraysh yónnee fu nekk ci gox yi ara kaw kaw yi ba yónnee ca ñoom waa banu Mudlij ca mbokki Suraaqa ibn Maalik al-Mudliji wa kaana sayyida qawmi di leen dig ku ñu ko jàppal ëndil ñu ko mort ou vif mi'atu naaqa miatu naaqa wallah cent mille kiléem loolu mooy équivalent wu tey li ñuy wax ku ñu andil notre ennemi numéro un tegal nañ la dinañ la jox un milliard d'euros wala un milliard de US dollar US dees na la ko jox waaye man yu saddiq suñu boroom def ba mu àgg destination ila taaba tayba madinatu rasulillah xaytu al ansaar radiyallahu anhum wa ardaahum waaye man yusaddiq ba mu fa demee gaay ne du ci dal duñu ko fa baax waaw la waa Quraysh bindoon gaay ne leen dinañ leen fekk fi qaari daarihim dinañ leen fekk ca seen biir kër yi foqar ci leen génn ko moom rey leen yéen ñi koy fat di tëkku al ansaar min al aws wal xasraj radiyallahu anhum waaw ba jullit ñi temps yooyu benn sécurité amuñu ko kuy nelaw sax say nelaw du neex te pourtant jóge nañ màkka waaye waa màkka ils sont capables de tout mën nañu yónni ay nit ñu ñëw assassiner fi yonent bi alayhi salaatu wala ci saxaabaam yi fi daw si ñu leen di assassiner mën naa ne waaw ka noonu lañ doon dunde yonent bi alayhi salaatu salaam dañ ko doon garder ba ni suñu borom di yónnee Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam ci alquran mu ne ko wallahu ya'simuka minan naas à partir de tey buur yàlla mi nga xam ne moo la yàgga masula deñ di la surveiller di la aar léegi jarul ngay ut ay kii mooy continuer di la aar masula deñ di la aar mooy continuer di la aar libérer gaa yi wallaahu te buur yàlla ya'simuka moo lay aar di la fegal min an-naasi ci ayu nit ñi ñu ne déet waa Quraysh xare yi am yaa ay na Umayya ibn Xalaf moom mi nga xam ne keroog bi mu déggee ñu ne yonent bi alayhi salaatu mu ngay kar njëggu Quraysh ma Abu Sufyaan jiite mu daldi kontaan moom Umayya ibn Xalaf xalafahu Allahu ba ko waa Quraysh yëgee ñu bég kontaan mu yuuxu ca kaw moom Umayya ibn Xalaf naan haadihi hiya al-harbu allati antadiruha <laughs> mu kontaan naan lii de mooy xare bi nga xam ne moom laa doon xaar <laughs> allahu akbar tey rek la la la la la Muhammad sallallahu alayhi wa di am problème nag mu ngi doora laal laalaake nag xare bi dafa mel ni man Umayya ibn Xalaf min saadati kuffaari Quraysh moo taxoon ma juddu sama juddu moom laa doon waajal waaye ba mu demee wa hada xutbatul jabaabira wa hada xutbatul al al al al al al mufsidiin almufsidiina fil ard ñi nga xamante ne nii les despotes ak ñi nga xamante ne xeebaate lañ ne ci réew yi waaye ba ñu demee gis nañ na mu mujje qutila fi awwali nahaar lañu ko faat mook nga mu àndaloon te nga xam ne bañ leen nee nañ leen dëpp di Abu Jahlin moo galvaniser gars yi ne leen mukk amul dëpp même bu dee suñu njëg rëcc na waaw fokk ñu dem ilaa badrin foo ñu dégg ne jullit ña farañ ne bu ko defee ñu naan ci sàngara yi loj suñu gëléem yi daldi ciy lekk suñu waykat yi jigéen yi woyal ñu on va faire une grande fête là-bas déployer notre capacité militaire ngir lan ngir arab yi yëg ñu suñu marche ñun Quraysh ba amatul kenn ci arab yi rawatina Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam bu déggatee turu ku balaa ray si gi ñëw mu abale kenn duñu ñemee dégg kallaa fala budda an nasira ila badr waaw fa nusqa alxamr waaw wa nakulu min aljuzur qiyaan yi daal li ñuy wayal xatta ya'lam annaas ba nit ñi xam ne ñun ñooy waa Quraysh kenn duñu kenn duñu jam ñaaja <laughs> eh, loolu la waa Quraysh doon wax loolu la waa Quraysh doon wax waaye ci xare boobu la akaabiru Quraysh qad qutilu qad qutilu wa saaru ila nnaari wal iyaadu billah man yusaddiq ginnaaw lool waa Quraysh Uhud waa Quraysh ne dañuy jël seen revanche man yusaddiq ne ñooñu noonu ñooy mujje fii yonent bi alayhi salaatu mujj ñëw Quraysh ñu ne waa Quraysh ñooñu ñooy mujj nag Makka génn seen loxo allahu akbar allahu akbar fi ñu fi doon dàq yonent bi alayhi salaatu salaam muy jóge Makka di ñëw Medina ak xew-xew bi huit ans kese la maa huwa huit ans mooy lan ci ci ci ci ci dundug nit kese huit jege na ci loolu rawatina ci li nga xam ne taarixul islaam huit ans la yonent bi aleyhi salaatu salaam def keroog ba muy daw di daal di làqatu mook Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala an ak ibnu Fuhayra ak daliluhum ak diili Abdullah ibn al-Urayqit keroog bi ñuy daw di uti teg ay plan ngir rëcc ak bi suñu boroom jëlee Makka teg ko ci loxo moom alayhi salaatu huit ans la am huit ans huit ans la am waa Quraysh suñu salfaañe leen ordre politique mondial daal di retourné ordre politique jaziratul arab daal di retourné loolu nga xam ne ku tukki woon tukki bi yàgg sax def fa nga def huit ans ñëwaat fekk lépp sàmbulewu te am na ñoo xam ne <laughs> ba ñu tukkee jóge Sénégal dem fenn def nañ fa huit ans door a delluwaat Sénégal mu ngi mel ni ñu ne la woon ba ngay génn senegal bàyyi fa li ñu naan ah, ah, ah, gars yi seen système yi ñu yor ak yooyu nga delluwaat fa huit ans fekk mbir mi lépp changé mu nekk réew moo xam ne chariatullahi moo fay dox jàmm xew lépp xew doo ko këpp nga naan ma way où sont les danseurs ak les musiciens yi ma fi xamoon ah non mais grande grande kii bu kii yu mag yi nga xam ne mais non non loolu ku ma ne woon non non non yooyu bu leen ma ne loolu loolu amatul wallahi lu lu gën a loolu nag la affaire bi situation biy demee lu gën a loolu la situation bii demee kon man yu saddiq huit ans moo tax dige yàlla yi lool la l'islam moom bu la sa boroom di dig yow en tant que jullit bul xool naan tey nii la mel tey nii la mel é mais nan lay changer nan lay changer ki nga xam ne moo doon dig nit ñi di alayhi salaatu wassalaam keroog ba nee Makka ñu leen di sonal fàttalekol xadiisu seydina alxabaab ibn al arat radiyallahu taala anhu comme nim ñee ci keroog bi nga xam ne nee na Quraysh dañ ñoo mais dañ ñoo mbugala mbugala mbugala mbugal bañu sonn ma ñëw fekk yonente bi alayhi salaatu salaam ci kaabatul musharrafa mu ngi sol burda boo xam ne bu ñuul ma ñëw ci moom naan ko alaa tastamsiru laahu lana laahu lana waay waay yonent bi alayhi salaatu salaam xanaa doo ñu ñaanal buur yàlla mu dimbali ñu xanaa doo ñu ñaanal buur yàlla mu dimbali ñu xanaa doo ñu buur yàlla ñu dimbali ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam mer ci saase mu ne leen am na ñi leen jiitu woon te gëmoon buur yàlla ñoo xam ne dañ leen doon teg di leen siye teg leen suul dugal leen ci biir di leen jël ab si di leen ko jaarale seen bopp yi naan leen weddi leen yàlla ñuy bañ gaay di puus waaw di siyee seen bopp yi te taxu ñoo weddi yàlla ñuy jël ay peñe yoo xam ne yu weñ yu ñuy tàngal ba mu xonq cur ñu jaarale ko ci seen dikk bopp yi di leen ko peñee nga gis bu ñuy peñe deret di sar ñu naan leen weddi leen yàlla weddiwuñ yàlla walakinnakum tastajiloon allahu akbar mi ki loon leen dig loolu ne bés dina ñëw te waxoon ko tamit ki nga xam ne mooy seydinaa at-Ta'i at-Ta'i nu mu tuddati euh, muy doomu Adi ana euh, Adi ibn Hatim seydinaa Adi ibn Hatim at keroog ba muy wax naan ay na doaaru toy bu boobaa ba yonent mi alei sat salaam gaa yi ñëw di ko jàmbat insécurité bi xew ci réew mi fi wër Médina ay toy jaziratul arab insécurité bi ak agresseurs yi nii ni ñuy pulluler fii jaziratul arab ba daanaka kenn xaw la mën a di voyager lu dul dinañ la agresser xanaa à condition ngeen yoraale ay armes yu baax am ay guerrier lu leen escorter sinon gaa yi songu leen mu ne leen jamono dina ñëw mu ne yaa adi mu gestu gis adi ibn xaatim mi toogoon ci wetam ne ko la in taala bika xayaa bu saw fan guddee yow adi xoolal lim tontu gaa ñëwul naan leen waaw waaw muñ leen rek kii leen dafa dalee na tontu en laajaa question ci ki nga xam ne moo noon ci wetam di Seydina Adi ibn Hatim ne ko yaa Adi la in taalat bika hayaa <laughs> ne ko bokk na ci yim ko waxoon bu sa fan guddee tuuti di nga fekk jamono joo xamante ni nii dina la fekk ndaw si dina jóge ci Sanaa ul yaman wala sanaa ul Sham muy le sanaa de yaman wala sanaa bi nekk ci Sham ñëw di wër ci kaaba gi moo tax day umra wala day def leneen du ragal kenn ku ko agressé lu dul bu amee lu muy ragal mooy az-zibu ala li muy ragal kon mooy till boo xam ne gàtt yi mu yor moo koy song waaye du ay nit yuy agressé lay tiitit Allahu akbar ki digga woon loolu temps yooyu mu naqari woon ko moo tax Seydina Aadi mu ne man ba mu ko waxee sama xel laa naan mais ay na du'aaru tay mais où sont où plus grands agresseurs de la péninsule arabique te ñooy sama mbokk yi di waa toy qabilatu toy nga xam ne sa'arul bilaad wal buldaan taal nañu jëfet dëkk yi ak réew yi ndax seen mexe yu ñuy def ak seen agression yu mag yeeg ni nga xam ne presque loolu lañuy dunde waay waay ñooñ bu boobaa fu ñuy ne waaye Seydina Adi ibn Hatim at-Ta'i radiyallahu anhu nee man de fekke naa loolu buur yàlla def na ba ma fekke loolu alayhi salatu wasalaam doon wax allahu akbar allahu akbar moo tax ñun ñii nga xam ne ñun la dik suñu boroom ne wal aqibatu lil muttaqin lu àddina bi mën a mel xam nga jamono jii boo fi nee jullit ni te loolu leen lislaam wax mais bari na ci jullit ñi ñoo xam ne jàppuñ na loolu loolu lu mën a ne la mooy boo leen nee jamono jii nga xam ne puissance mondiale yi Amérique Amrika Russia Chine al wilaayatul euh, européen l'union européenne yooyu da nga naan mais ñii ñoo yor àddina bi xoolal tegal puissance su ñooñu nga boole leen nga xam ne ñooy moteuru économique militaire lépp àddina bi daanaka ci biti gaa yi dañ naan lu ñu bëgg mooy xew nga teg ñooñu teg ci seen wet ñi nga xam ne ñooy réewu jullit ñi. ñoom lan la ñuy peser en face de loolu presque peser wu ñu laafu yoo peser wu laafu yoo par rapport ak ñi mën a tuddal nii léegi ñu ne la te loolu lañu lislaam wax malgré tout ça euh, l'islam mooy féete kaw bu yàggut koo xam ne moom xelam dafa gàtt te amul a siqatu bi rabbi kóolute gi mu war a am ci wax ci boroomam ak gëm gu mu war a gëm alayhi salaatu wassalaam mais day remettre loolu loolu du ko mën a jàpp même bu manu la wax ne non loolu du am danaan ah dina yéeme de wut yàlla lu ne lay def waaye dina yéeme de dina yéeme goog mooy wax gi nga xam ne foofu la mën a yem ci wax ndax manu la wax lu lu weesu loolu ndax con con inconscience am mayu ko muy wax lu wuute lu féete loolu waaye boo gisee ne li muy wax noonu mooy ne loolu daanaka ak amam daal daa mel ni man da ne waaye ñun li ñu war a def mooy def ni saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñi gëmoon dig boobu dige yonent bi alayhi salaatu wasallam boobu mu dige woon ba ñuy nekk ñetti personnes yu ko gëm ay douze personnes gis nañ ñu leen doon limee diw a dugg ci lislaam après diw dugg mu nekk ñoo xam ne dañ leen doon lim ci baaraam matuñu baaraami tànk yu loxook yu tànk boo leen boolee am nay jamono matuñu woon sax baaraam yooyu waaye tey xoolal tey tey jii ñu nag waxal lislaam kenn réerewu ko mooy non sa waxuma réere dans sa réalité man mooy ñu bari dañ ko réere mais en tout cas turu l'islam àgg na foo xamante ne ni ñun bu doon ñun lañ ko waxoon jamono yooyu duñu ko gëm waaye saxaaba yi radiyallahu anhu ñoo gëmoon digge yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw fa ra'a al mu'minuuna qaalu hada maa wa'adana allahu wa rasuluhu wa sadaqa allahu wa rasuluhu yokku leen nag lu dul imaanan wa tathbita allahu akbar ñoom ba ñu gisee coalisés yi ba ñu gisee mbooloo yi takku ngir dal seen kaw keroog ci ghazwatul ahzab comme niñ ko gise woon neewuñ on va se waxuñ on va se yooyu yépp waxuñu ko li ñu wax dañ ne hada lii maa wa'adana allahu wa rasuluhu lii de mooy li ñu buur yàlla digoon lii mooy li nga xam ne moom lañu yonentaam bi alayhi salaatu wassalaam digoon yokku leen lu dul ngëm yàlla ak gën dëggu ci li ñu nekk ak dëgëral ci li nga xam ne mooy ngëm yàlla gi ñu ne moo tax ba ñu ko gëmee buur yàlla fekk si leen ndax ana inda dhanni abdi bi suñu boroom nee na man moom fi sama njortal jaam yem ci man foofu laa ne ci moom ku gëm dig bi rek buur yàlla def yéen koy yéen ci seen loxo lay jaare bu ngeen ko gëmul nag ngeen abale de toute façon <laughs> buur yàlla bu ko neexee mu jële leen fi wa yati bi wa wa yati bi wa wa mu andi ñeneen bi aaxarin wa ma dhalika allah bi aziz te loolu difficileul yàlla jële leen fi andi leneen aka yomb buur yàlla ku ko gëm nag mu def mu jaare sa loxo ku ko gëmul nag nga jàll ñi mu indi ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko gëm waaw kon man yusaddiq alayhi salaatu wassalaam wallah keroog bi muy génn naan day umra ci sixième année bi comme niñ ko gise woon ci Hudaybiya lan la ko waa Quraysh wax doo fi dugg mii doo fi dugg ndax ñoom ñoo doon dogal di dëgg décider lu leen neex gis nañ keroog Seydina Suhayl ibn Amr mujj na tuub radiyallahu anhu bi ñuy signé affaire yi moo doon moo doon dicté yonent bi alayhi salaatu salaam ñuy bind jullit ñi presque ñoom ñépp ñu jàpp ne lii moom vraiment c'est une humiliation quoi et mais il n'est pas question de l'accepter non non non on ne va kenn du ko nangu waaye <laughs> liñ ne woon duñu ko nangu moom la yonent mi alayhi salaatu salaam nangu fàttalekul ba ñu na ba mu nare ba mu nee bismillaahi rahmaani rahiim ko woon laa kenn du fi bind bismillaahi rahmaani rahiim c'est moi qui dicte loo dicté it maa koy corriger maa yor big bi te bind loo fi waxta neexuma dañu koy dindi waaw ñu daldi torox ñoom waa Quraysh fa nga xam ne yaakaar nañ ne ak ak ak teddaange lañ fay amee yonent mi alayhi salaatu salaam daldi muñ ne Seydina Ali umhu bismillah mu ne ko duma ko duma ko non non non man moom duma ko def ah non umhu bismillah man Ali duma ko def waaw umhu bismillah mu ne duma ko def nga gis waa Quraysh doon digte min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abdullahi wa rasuluhu mu ne ah non non non non non non non man duma ko nangu ndax bu ñu xamoon ne yonent nga mais doonuñu woon xareeg yow bu ñu xamoon ne yonent nga doonuñu woon xareeg yow doonuñu woon xare ak yow kon nag li ngay bind mooy bindal Muhammad ibn Abdillah waaw mu ne ko ana <laughs> rasulullah ana ibnu abdillah wa ana rasulullah walaw kadhabtumuni mu ne Ali effacer loolu mu ne man la la la la man du ma ko effacer ne ko wan ma fi nga ko bind ma effacer yéen waa Quraysh man maay ibnu abdillah sama baay abdullah waaye man maay ndaw yàlla yi wa in kadhabtumuni même bu dee ne weddi ngeen ma mhm. ma nee waxoo dëgg weddi ngeen ma wa in kadhabtumuni même bu ngeen ma weddee ne ma waxoo li nga wax du nii xam ngeen ne loolu man may rasulullah waaye maay abd ibnu abdillah tamit Quraysh keroog nga xam ne ñoo doon dicté bokk bi ci ginoon a garaaw ginnaaw yu garaaw yii nii nga xam ne yow gën garaaw nii nekk borom bi subhaanahu wa taala ne non ndax moom rek du fi ne waaye bismika allahumma ngay bind kama taktub comme na doon bindi avant ah <laughs> Quraysh di dicté di dicté yonent ma lay di d'accord ba pare mu ne képp bi bi bi nga xam ne moom bu garaawa garaaw ku ku jóge ci ci ñun waa Quraysh ñëw ci yéen jullit ñi Medina fekk si la danga ñu koy delloo non par force la yow nag ku jóge ci yow ñëw ci ñun Quraysh kenn du leen ko delloo jullit ñi ne la kallaa non la non non lii duñu ko nangu ba Seydina Omar ibn al ñëw ne ko a anta rasulullahi haqqa est ce que yow doo yonent bi yàlla dëgg mu ne ko aham ngay ba waxam yenam deme woon man yu saddiq kan moo doon gëm kan moo doon dëggal ne waaye ma ne Quraysh ndeke deux wa ko fi dese deux ans wa ko fi dese moom Quraysh Allah dige bi yàlla ba dal di agsi lam doon dige daal di agsi muy fatxu Makka nga xam ne dafa dafa dafa nekk loo xam ne tournant la comme ni ñu ko waxee sànq. moo tax nga gis alxuraan di différencier entre ñi gëm yonent bi alayhi salaatu salaam avant fatxu makka ak après ndax ñi gëm après fatxu makka yemuñu ak ñi gëm avant fatxu makka ñuy ubbi makka yemuñuy daraja moo tax suñu boroom wax ci suuratul hadiid ne laa yastawi ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim laa yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qaatal ulaa'ika a'zamu darajatan min alladhiina anfaqu min ba'du wa qaatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husnaa Allahu akbar suñu boroom ne laa yastawi minkum yéen jullit ñi yéen saxaaba yi mais yéen xeetu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yemu ngeen laa yastawi minkum yemul ne ñan ñoo yemul man anfaqa min qablil fath ñi nga xam ne seen alal dañ koo dugal ci chantier l'islam yi laata fathu Makka di xew laata suñu borom di ubbi Makka ndax boobu moo gënoon a tar boobu il fallait nga gëm dëgg-dëgg ngir nga mën a dugg ci l'islam moo tax arab yu bari li taxoon gëmuñu yonent bi aleyhi salaatu salaam dañ ne woon dañ koy bàyyeek waa ñoñam ndax ñoo ko gën a xam ku féete kaw ku gañe ñu topp la in kaana al amru li quraysh ittaba'na quraysh ittaba'na quraysha wa in kaana al amru li muhammadin ittaba'na muhammada sallallahu alayhi wa sallam ñu bari ci arab yi loolu lañ doon wax ne ñoom daal affaire yi lenn la da'u muhammadan wa qawma loolu lañ doon wax bàyyi leen seydinaa muhammad ak ay ñoñam ku féete kaw ku gañe daal ñu xam ne yow daal yaa nekk ci dëgg bi fatxu Makka amee nag ci la rupture boobu am moo tax ñi nga xam ne nag ñoo woon ci avant fatxu Makka mooy période bu gën a gi mu ne ñooñu yemuñu ñuy dépensé jamono jooju seen alal seen bakkan seen lépp seen njaboot ak lépp ñu def ko ci l'islam mais ñoo ñu yemuñu waxaata la ba pare ñu ñu jaayante seen bakkan yi xare ci yoonu yàlla mais ñooñu mu ne ulaayika ñoo ñële duut leen baaraam woo leen woo bu sori ndax daraja yu kawe ñu ñu occupé mu ne ñoo ñële a'zamu darajatan ñoo gën a màgg daraja ñoo gën a màgg ay degré min alladhina anfaqu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo def la ñu lay defoon waaye min ba'd ginnaaw bi nga xam ne ci la ubbi Makka ba pare waqaatalu ba pare ñoom it ñu jaayante daal xare ci yoonu yàlla ñoom ñi ko def après fatxu màkk ak ñi ko def avant ñuy ubbi Makka yemuñu nit ñële ñu ëpp daraja waaye suñu boroom ne waaye wa kullan wa'ada Allahu al-husna ñaari parti yépp ñi nga xam ne ñoo góorlu jaayante gëmma rayante ci sama yoon avant ñuy ubbi Makka ñooñu ñoo ëpp daraja waaye ñeneen ñi nga xam ne tamit ginnaaw fatxu Makka ñuy ubbi Makka la ñu gëm jaayanteeg man rayante dépenser seen alal ak seen bakkan ak seen lépp ci sama yoon ñooñu tamit ak ñële ñoom yépp nag dig naa leen aljana digg naa leen li nga xam ne moo gën rafet gid naa leen aljana ñoom ñépp même bu dee ne ñële ñoo ëpp daraja Allahu akbar nga gis kon gis nga rupture bi. tournant bi mu def moom lay wax tamit ci idaa jaa idaa jaa nasrullahi wal fathu wal fathu ndax mooy li ma la wax sànq ko li ëpp ci kaw kaw ci arab yi dañ ne woon bàyyi Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ak ñoñam Quraysh ñu xool kuy daa kuy kuy gañe moo tax mu ne idaa jaa bu dikkee nasrullahi ndimbalul yàlla li wal fatx ak fatx ubbee gi mu ubbee li nga xam ne mooy makka ubbi gi mu ubbi makka war a ay tannaasa à partir de ubbi makka googu nag war a ay tannaasa nga gis nit ñi yadxuluuna ñu dugg fii diinillaahi ci diine yàlla ñi afwaajan nekk ay mbooloo wi mbooloo ay délégation wu délégation ndax ginnaaw ubbi makka moo tax après ngay gis wufuut yi di takkarnaasi muy délégation yi di jóge fu nekk ci réewu arab yi di ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam ngir tuub si te loolu avant fatxu Makka même bu dee ne ay du amoon nañu mais bariwuñu woon da loolu dañ leen di compter bu ñëwee ci wufuudi xam nga am na buñ ci njëkkoon a gis bu <laughs> te Seydina Talq ibn Ali al-Hanafi ma ñu gisoon mu yàgg ba yonente ma lay saar saam doon tabax jàkkaam ji ca Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salatu wassalaam ak waa Daws muy waa Seydina Abu Hurayra ba ñuy ñëw wafdu Daws gis ñoom it ñëw nañu mais dinañ gën a yaatal ci buñ ñëwee ci fi nga xam ne foofu lañ leen di defale ñoom seen bunt boo xam ne pour wufuud yi kese la mooy délégation yi nga xam ne ñoo doon ñëw ci yonent bi alayhi salaam dinañu gis ne mais l'écrasante majorité man nga ne quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre vingt dix pour cent wu délégation yi ñëw ci yonent bi alayhi salaam di tuub yépp ñu ngi ko def après bi suñu boroom ubbee makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima akbar kon tournant baa ngoogu kon nag xew-xew boobu nag bu mag boobu mooy moom lañu war a gis moom lañu war a gis tey mu nekk mbégtam lislaam ba ilaa yawmi diin ndax bul fàtte ne <laughs> xam nga léegi da ngay juddu mel ni mbir yi se naturel quoi ni ñu gis Kaaba gi mel nii nekk ci loxoy jullit yi kenn du fa bokkaale kenn du fa kii mu mel lu naturel ñuy dem di aji ñii di umra ñii di kii mu mel lu naturel mais c'était pas comme ça ah non yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak dundam moom dund ci kaw suuf fii mais est-ce que xam nga ne yonent bi alayhi <laughs> Makka nekk totalement libéré ba moom mu mën a ajil boppam mais un naa kese la def ci dundam est ce que xam nga loolu mooy dundu yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mu ganee àddina ba ni mu génnee àddina mooy ñu léegi lii nii ñu am nii di ko di ko di ko bànneex mu nekk bànneex boo xam ne duñu ci sax sant yàlla ñu ëpp duñ ci sant yàlla ndax duñ sax bàyyi xel. duñ ci sax bàyyi xel ba ciy sant yàlla këne mais am na fi jullit ñoo xam ne mais ñoom Seydina Hamza radiyallahu anhu mais ñoom dunduñu comme ñun liñ dundoo Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib mais ajul ci l'islam ajul l'islam da su koo def ajul l'islam te pourtant Medina la dëkkoon Hamza ma man huwa Hamza ibn Abdul Muttalib seen maam bi Hashim Quraysh di maamam mais moom ci boppam Fihr mais moom ci boppam Seydina Hamza ajul ajul l'islam mais loo foog moo tax ñun xéewal yooyu duñ ko dañ ko dañ mais c'est suñu xel sax da ci dul dem naan waay waay kaabu gi ñu am accès di ci mën a dem di ci di aji ñii di entreprendre ay umra di umra nga gis ñoo xam ne dañuy umra lu bari mu nekk lu baax bu dee ne tafaaxur taxul bu dee ne du ay ay ay puukare taxul ndax di umra umra lu bari lu baax la kantaa nekk fi naan sawaay day yàq xaalisam bi umraam yu bari yi mënoon na ci def leneen tout le temps leneen lu ñu mën a def day taxaw nit nag du def lu baax nga naan ko lii ngay def baaxu déedéet mbir mi lenn lañuy wax bu dee ne lool ci yéene yi kese la bu dee ne yéene mooy ñu muy compiler ay ay darajatul oh, amir ñu naan ko waa ji de moom ndeysaan ay waay la mu gis Kaaba ga bu dee looloo tax loolu moo baaxul mais kantaa di dem Kaaba ga ci lu bari loolu jaamu yàlla gu rëy la bu ma duggal bu ma déggal nag li xusaas yi wax muy yenn yi nga xam ne mooy façon yenn gàmmukat yi nga xam ne yenn yi ñuy nettali teguwul fenn ay ay ay kii la ay mawdu la mooy dafa wérul sax du tout euh, ndax am na bu siiw bu gaa yi nettali comme bu Seydina Abdullah ibnu ibnul Mubaarak lañ koy nettali keroog rek ci mu ngi ma koy wax sëñ Taal Seyd Ahmad Taal mu ngi may wax naan ma fekk ñu julli benn juma euh, imaam bi wax loolu di nettali Seydina Abdullah ibnul Mubaarak al muy contemporain taalibe imaam Maalik bu mag boobu ñoom imaam Sufyaan bu mag boobu te muy seen contemporain en même temps jaamukatu yàlla bu mag boobu muhaddis bu rëy boobu Seydina Abdullah ibn al-Mubaarak boo demee ci téere xadiis yi ñu ngo fa saxiix yeeg tout boroom kitaabu zuhdi ak yooyu mais dañuy nettali xam nga nettali ci moom naan aj dafa amoon benn année boo xam ne da doon dem di aji te loolu ak a siiw liñ koy nettali bi muy dem di aji ñi mu àndal après mu am lu ñu war a sànni daal ci poubelle bi ab benn benn euh, décharge bu ñuy sànni ay poubelle ay mbalit moom ba mu demee daal bon pour gàttal mu gis sa benn jigéen boo xam ne ganaar gu dee la jël di ko waajal ngir après yóbbu ko ngir lekk ko mu naan ko yaa amatallah yow jaamu bi yàlla bu jigéen bi xanaa xamoo ne lii médd la mu naan ko médd la lii xaraam na ci yow mais dagan na ci man ndax xaw ma lu ma lekk te dama am njaboot gu muy dundal nee na loolu daal di koy mu mu conscient ci affaire boobu daal di jël enveloppe ba nga xam ne ci la defoon alal ji mu war a demee demee aj mu daal di koy jox ndaw soo sële ne finalement dootul mën a dem aj mu daal di ñibbiwaat mu daldi ñibbi après euh, nit ñi bi ñu demee ja ba ñëw ñu aji ba ñëw ñépp di ko di ko di ko gërëm ñam dëkkal naan ko waay waay jërëjëf waay yaa yaa yaa yaa imam yaa abdallah ibn al mubaarak waay waay jërëjëf jërëjëf waay dimbali nga moom mu jaaxle mais waxu leen dara waxu leen dara ndax lan ñu ko naan dim te moom génnul fii génnul génnul dëkkam nit ñi naan ko yow dimbali nga ñëw comme ñu naan ko ca minaade ba ma réeree xaw ma lan laay defati ndir yi jaxasoo ci man yow laa gis nga dimbali ma keneen ki naan ko ba ma demee di tawaaf am problème ci tawaaf bi xaw ma nan laay def yow laa gis nga dimbali ma nga wax ma ni may def waay waay yaa imaam yal na la buur yàlla fay moom mu noppi rek xamul mbir mi jaaxal ko mu nelaw mu am mu gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu dal di koy wax ne ko buur yàlla mu kontaan ci jëf daal pour gàttal ci lim jëf noonu defal kële koo nga xam dafa ñàkkoon amul lum lekk bay lekk ci poubelle yi ne ko buur yàlla nag dafa tàggatal sax saxaralaka malaka daf la tàggatal defar benn malaaka boo xam ne uniquement pour yow mooy sa formule malaaka bi jël moo la ajal te ci sa aj googu ajam googu ci lañ nangoo aju képp ku aj bés bo aj jii nii léegi nag ci lay door mu door a comprendre kon li tax nit ñi naan ko yaa ma dimb jàll na la yàlla e, kii yow mi ma dimbali ci kii yow ma dimbali ci bërëb sàngam yow mi ma dimbali mu door a comprendre lool mais affaire boobu noonu wérul euh, imaam kii al al xaafiz ibn Kathir ndax man loolu man mas naa ko dégg benn jour mais masuma ci woon bàyyi xel te ci même imam boobu laa ko dégg woon ba ni ma ko Seydi Ahmad Taal di ma laaj keroog dañu julli ba pare fekk imam bi waxaat loolu euh, mu naan ma mais euh, sëñ bi lii euh, li mu doon nettali wér na ma ne ko non lool nag xaw ma ci dara xaw ma ndax wér naag wérul waaye dinaa ko gëstu mas naa ko dégg nag bu ma juumul ma ne ko bu ma juumul ci moom mii laa ko dégge woon mais sama xel ci génnoon mooy sama xel ci génnoon ba def ma recherche xool affaire boobu fan la jóge waaye nettali boobu euh, imaam al-Hafiz ibn Kathir da ko tudd ci al-Bidaya wa Nihaya mais bi muy tudd ci mbiru imaam Abdullah ibn al-Mubarak waaye sauf que problème bi mooy nettali malaaka bo côté malaaka beeg ku am sosiwam ak jël sosiwam niroo moom dem def yooyu mooy loolu amul ci li imaam al-Hafiz ibn Kathir nettali te imaam al-Hafiz ibn Kathir bi muy nettali loolu mooy mbir mi amul càllal dane rek dafa ñëw rek wax noonu mooy affaire boobu ci boppam ñun xam nañ xadiis léegi mooy ne nettali boobu xam nga bu ñuy def tarjamaa yi nit ñi euh, nit ñu baax ñi ak yooyu ak saxaaba yi radiyallahu anhum léegi ngay gis ñu naan wayur waa wala ñu ngi te ay façon terme la yuy wane na wax jii nii amul fu mu jóge mooy amul dëgërul dañ ko mais nag ñu ngi koy nettali imaam al-Hafiz ibn Kathir li mu nettali mais amul sanad dafa ñëw rek wax noonu pour wane ne yow kii boroom xam-xam bi wax ji lu ñuy wax la mais lii nii dëgërul mooy moom moo ko da ko nettali yoon te amul bi biñ naan affaire bon malaaka beek yooyu noonu non yooyu moom amu ci. sauf que nag di nga gis ci ñeneen ñu ci yokk côté boobu mais yooyu yépp amul benn bu ci wér mu nekk nettali boo xam ne li ci tiire ay ay conclusion ba naan walla lool mooy wane ne nit ki ba ndax bu doon lool la umra moom <laughs> ndax même nit ki nga xam ne dafa aj di ajaat wala mu umra di umra waat. mais kooku de toute façon saa buy umra am na ku soxla ci dëkk bi loolu moom jamono yonent mi alayhi salaatu salaam ak jamonoy feneen a yem mooy fu muy umra jee am na ñoo xam ne soxla nañu aajo woo nañu loolu te pauvreté mais pauvreté daf fi ne woon ah. gis nañ yonent mi alayhi salaatu salaam waa ahlu suffa ñoom Seydina Abu Hurayra ñu doon ne foofu ci angaar boobu ne woon ci jàkk ji nga xam ne way ñàkk muhaajirun ak nañ yi la ñoom ñu doon ne foofu waa ahlu suffa mais way ñàkk jullit ñi la ñoon gisoon nañ Seydina Jaafar di Seydina Abu Bakar doon wax naa Abu Hurayra radiyallahu naan bu ñu masoona romb moom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib danaan ñu dem kër ga lu ñu fa fekk ñu jël yonent ma ne saab xamul woon ne gars yi dañoo ñàkk gis nañ nettali sayna Abu Hurayra ba da nga xam ne ci lañu xiife ñoom ñépp ànd ak ay mu ànd ak ñenn ñaari saxaaba radiyallahu anhu ñu dem ci ma ne saab mu may leen tàndarma yoo yële ku nekk ñaar sayna Abu Hurayra lekk benn bi denc beneen bi mu ne ko yow lu tax nga denc beneen mu ne ko sama yaay laa koy dencal xamu ko woon yonent ma ne saab du xamoon na lool mais yonent ma ne saab këram dañ doon toog ñett fan wala weer walla lan cin du fa tàkk ñaar yu ñuul yi lañuy lekk ak a naan tàndarma ak ndox lañuy naan te nag du keesu tàndarma comme ni ma koy waxe yoo xam ne dañ koo teg fële mu bari lool ku nekk dem di ci sëq lu la neex di lekk yarhamukallah di lekk ka naan ah non demewul woon noonu gis nga lim jox ñoom Seydina Abu Hurayra ay ñaari tàndarma ku nekk yooyu la woon ah ngay kii naanum ndox toog te pourtant jamono jooju mais Seydina Ousmane Richard la woon Seydina Aboubacar Richard la woon Seydina Abdourahman ibn Awf Richard la woon est-ce que dégg nga yonent ma saa saa ne leen hé bu fi kenn laa wax def lii jël ngeen seen alal ji ngeen jox ko ñii est-ce que gis ngeen ko fenn fu mu waxe lool mais joxe nañ seen zakatul maal jeex na moom moo waroon ci ñooma ah. leneen lu ñu def seenu mbaax képp la leneen lu ñu def seenu mbaax kepp la moo tax seen yooyu noonu ay façon wax yooyu euh, nit ñi di wax ngir rek discrédit yi ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy umra ñooy umra di umra waat man nga ne waaw lenn am na mooy ay priorité am na mais nit du def lu baax nga naan ko li ngay def baaxut loolu affaire yéene la te xamoo yéeneem ma xotti woo xolu nit ñi bu dul déggoo mu koy bàkk mu koy bàkkoo naan man mii nga xam ne moos fu ne umra naa fa sama umra yii moom ngeen yu mel noonu waaw koo xam ne loolu lay bàkkoo ko yooyu moom man nga ne ko yow mii parce que loolu affaire yéene la mais di dem ci Kaaba yàlla gi moos loolu di jaamu yàlla gu rëy ngeen bëgg koo yàq ndax ngeen bëgg eh, ñi koy def ngeen dugal seen xel ci yenn nettali yoo xam ne teguwul fenn daif la wérul ngeen bëgg cee ñëw fekk lu wér lu yonent bi aleyhi salaatu salaam di di di soññ nit ñi l'islam di soññ nit ñi ci di di dem di di di di di di kaaba gi nga xam ne li tax sax yenn saxaaba yi comme ñoom Seydina Abu Bakar doon gënalee euh, naan ifraat moo gën mooy def nga xam ne mooy façon aj yi nga xam ne boo nit ki buy aj soit mu def tamattu muy euh, day day day day day umra ba pare après mu aj wala mu def xiraan mooy day boole attu aj yi ak attu umra yi ñooy ànd wala mu def ifraat mooy day aj kese boo gisee saxaaba yu mag yi yenn yu mag yi comme Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Omar ibn al-Khattab ñuy soloo ci ñoom ne radiyallahu anhu dañu doon ñoom dañoo jàppoon na ifraat moo gën mooy ndax dañu doon wax bokk na ci liñ doon la euh, dëgg kii euh, appuyé wu dañ doon wax ne ndax dañoo bëgg kaaba gi nit ñi di fi ñëw ñu bari ndax bu dee nit ki dafa aj umra boo fi ñëw alors que kaaba gi dañ koo wër di dundal te dundal gi mooy ñëw giñ fiy ñëw di fi jaamu yàlla jaamu yàlla yu màgg yooyu ñu ne waa ji day ñëw ak kese buy umra mu ñëwaat beneen jour ngir ñëw yooyu ni muy baaxe ni mu baaxe ci nit ki ngeen ñëw bëgg koo neenal ci ay lan ay nettali yoo xamante ne ni amuñu bopp amuñu geen wérul ci ki ñu koy nettali te tamit du loo xamante ne nii laa yusminu wala yughni min ju kon yooyu moo tax façon wax yooyu euh, ngay dégg ci yenn gàmmukat yi wala yenn euh, imaam xusaas yi yooyu taxuñoo jaruñoo déglu waaw jaruñoo bàyyi xel ndax yu ci ëpp du tegu fenn ba pare nga bëgg ci tiire ay conclusion ay njàngat yooyu xam ne bala ngaa tirer njàngat ci dara mooy il faut affaire ba wér waaw loolu loolu ab préalable la manumaa ñëw ci xadis boo xam ne xadisun mawdu' ma ciy tiire ay njàngat quand xadis boo xam ne dañ koo créer de toutes pièces dañ koo sosal yonent bi alayhi salaatu man ñëw di basé ci lool naan day wane ne lii lañ war a def lii ni non loolu man da nekk loolu manu la nekk dangay mbir mi day wér ba pare ci lu wér ngay mën a basé wu fondation doo ko teg ci loo xamante ne dafa neen ku doon tabaxu ay ay ay ay ay ay teg ko ci ci ci ci fondation de pay ay ñax mooy sa fondation nga jël ay acier wa ki tonne béton teg ko ci mais yow yaa waddal sa immeuble yaa waddal sa immeuble loolu nag c'est plus grave ci côté diine mënuñoo jëw di ut ay di jàngat wala di di jiir ay leçon ci loo xamante ne nii wérul mais ñu wér yi mooy alxuraan yow bu la ci loolu naree fekk xamoo yow maîtriser woo domaine boobu mais baal loolu mais alxuraan mooy mooy xayru wa waa'id mooy gën koo xam ne kuy kuy kuy kuy kuy kuy waaraate mais jëlal ci aaya yi bu dee waxu borom bi subhaanahu wa taala waaratul nit ñi lan moo leen di waar ay nettali yoo xam ne wéru pour rek toucher nit ñi mais loolu amul sens nit ki bu xalaataatee sax xam ne amul sens siiw na nag ak ñàkk naa siiw loolu ci dara mbir dina siiw fépp te dara wéru ci addabani rabbi fa ahsana ta'dibi xam nga loolu fu nekk koy de surtout bu dee ci gaa yi ñu tudd udaba yi mais loolu loolu du xadiis loolu du xadiis sama borom moo ma yar rafetal mu rafetal sama yar loolu loolu xadiis te mooy dégg dégg waa ahlul waa ahlul adab di ko wax waaw alors que euh, est-ce que siiw na léegi kon affaire bi même bu dee ne benn affaire am na mooy ne euh, wax jooju continuum mooy matn bi dëgg la yonent bi alayhi salaatu salaam boroomam moo ko yar <laughs> loolu moom ñaar nit ñaari jullit yu xel lu taxawuñ di ci xalaat di ci werante te tamit ba mu ko yaree gis nañ euh, mooy mooy de l'éducation modèle de l'éducation c'est pas l'Émile Émile de l'éducation bu Jean-Jacques Rousseau non loolu nga xam ne gars yi moom gars yi jaay moderne lool la ñuy kii te alors que nit booy joxe modèle il faut yow nga nekk koo xam ne modèle nga d'abord waa joo xam ne dafa abandonné ay doomam ba pare bind yu mel noonu naan ay wa ma jox ma nekk seen gouverneur pour yaral leen seeni doom kooku dañ naan ko sois responsable d'abord voilà yaa Rousseau sois responsable sa doom yi nga abandonné lijjanti leen même bu dee ne lool après nit ki mën naa tuub mais mooy modelu diine jullit du loolu du loolu même bu dee ne li muy wax am na yenn yu yoo xam ne bon c'est banal yooyu moom c'est banal noonu la mais mooy ne <laughs> modelu éducation mooy yonent bi alayhi salaatu salaam loolu mooy matn bi mooy ne saasu wax ji dëgg la mais nag du ñu ñëw nag loo xam ne rek ñu ne lii waa dëgg la rek ñu créer dara comme ni ko wadda yu mag yi créer katu xadiis yu mag yi doon defe non moo tax ay siiw na loolu moom du ci leer na alquran moos ku mu waarul bi yeboo nga xam ne dara du la waar xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam yu wér yii mu dee toll na la loon mais jëlal saxiix yi jëlal loo xam ne boroom xam-xam yi nee nañu xam nañ ni lii wér na jëlal al arba'in an-nawawiyya ha jëlal jëlal jëlal yooyu jëlal jardin jardin de la de la piété riyaadu saalihiin yu mel noonu mu leer na ne lii nii dëgër na nga kii ci mais topp yoo xamante ne nii mawdu' fawqa tax tahtahu mawdu' nga koy sol nit ñi li ci tiiralu ay leçons yoo xamante ne nii yenn yi nga xam ne jaamu yàlla yu màgg la ñu bëgg ko doyadil ndax lan ndax ab nettali boo xam ne kenn xamul sax ku ko riwaaye mooy kan loolu du deme noonu kon <laughs> xéewal googu ñu doon wax muy xéewalu gis kaaba gi nii di dem di umra dem di aji mais ñu bari ci saxaabaay yonent bi alayhi salaam xamuñu ko woon yonent bi alayhi salaam ci boppam huitième année bi comme niñ koy gisee nii ci lañuy war a dugg insha allah bu ñu ubbee Makka taxul mbir yu màkke yu bon yëpp dañ fa de ca saase non ndax yàq moo gën a gaaw defar moo tax année ba ca tegu ndax moom ajiwul ajiwul na Abu Bakar radiyallahu anhu la wax mu jiite ji ajji moo tax am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim naan boo gisee masalaam est-ce que aj ku ko man day war ci yow lu gën a gaawe wala mën nga koo yéexe boo gisee ñi naan man nga koo yéexe dañ naan la ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam huitième année bi lañ ubbi Makka ba ñu ubbee Makka neuvième année bi ajiwul dafa yónni Seydina Abu Bakar at ma ca tegu la door a aji ñeneen ñi ne leen moo parce que dafa am lu tax ndax même bi ñu ubbee Makka aj gi ci tegu muy kii kii euh, euh, euh, neuvième année bi bi muy aj bi na Abu Bakar doon aj radiyallahu anhu mooy aj gi mu jiite moom après juste après bi ubbee Makka laa bëgg a wax boobu noonu pourquoi parce que yonent bi alayhi salaatu salaam foofu waa Makka am na ñoo xam ne ci arab yi buñ doon aj si niñ doon aje baaxul niñ doon aje jaahiliya lañ doon def ba pare moo tax ginnaaw gi mu yónni Seyna Ali ci ginnaaw suuratu baraa mu wax ne gaa yi léegi. à partir d'aujourd'hui kenn dootu fi ci def yaramu neen ak façon aju jaahiliya gi ngeen doon def yonent mi sallallahu alayhi wasallam xalaatoo muy ñëw di aj dajeek ñooñu ñu ne looloo tax at moomu aj mu bàyyi ba loolu yépp ñu dindi ko totalement mu door a ci année bi ci tegu nga gis yonent mi sallallahu alayhi wasallam benn aj rek la aj ci diine ci ci ci ci kiiwam nu mu tudd ci dundam aju aju l'islam benn part wi ñuy ubbi huitième année bi nii kaaba ga du ko neexoon ñëw de dañ ko doon dàq doo fi dugg treize ans yi def Makka yépp bu fa doon sujjóot gis nañ la Abu Jahl liñ doon def ne ko yow est-ce que terew ma la woon ngeen sujjóot fii mu sujjóot mu ñëw këdd ko ñu jël am sébérite mbàqu géléem gu gu dee bañ sànni ko ca àll ba ñu dem jël mbàq googu noonu sotti ko looloo doon xew de naan kon est-ce que terewuñ la woon ngay sujjóot suñu kaaba gi kon nag bu ñu amee xéewal googu bu ñu foog ne nga xam ne dootuñ ci sax bàyyi xel ba ciy sant yàlla malheur moo tax loolu yépp ci makaayidu seytaan la bokk day fexe yow ba xéewal yi la sa boroom defal doo ko doo ko doo doo ko yëg ne xéewal la sax doo ci bàyyi xel te loo bàyyi loo conscient wul loo ko koo même bu dee affaire nit wallaahi masalul ala affaire nit entre nit ñi boo conscient wul ne nit defal na la njekk mais doo ko mës a remercier boo dee ne wit ki defal na la njekk mais yow ma soo conscient ne kii mu ngi lay defal lu baax mais doo ko mës a wax jërëjëf doo ko mës a wax jërëjëf loolu nag moo ñu dal wala a'yadu billah ñu bari ci ñun ba ñu foog ni mbir yi c'est naturel alors que c'était pas naturel l'islam ñi nga xam ne ñoo suuxa toolu l'islam ak seen ñaq seen deret seen seen dundug lépp mais ñu ëpp ci ñoom gisuñu kaaba gi mooy gisuñu ko ci lan ba ci bay aj ajug lislaam masuñu koo def masuñu koo def wax naa la Seydina Hamza léegi wax naa la ko <laughs> ñoom Seydina Jaafar radiyallahu ta'ala anhu ñoom Seydina Abdullah ibn Rawaha Seydina Jaafar doomi Abi Taalib doomi Abdul Muttalib di bàyyi te xam di xam Hamza ñoom ñaar ñépp kenn aju ci aju l'islam waaw Seydina Zayd ibn Haarisa ay woy ma ñu andi woon Makka jaayoon ko fa taa Sayyidatu Xadiija bu mayoon ko Yonent bi alayhi salaatu wa après kooku noonu ajul ajug l'islam Zayd mi ngay dégg ci alxuraan Seydina Zayd falammaa qadaa Zaydun minhaa wataran waaye Zayd moom deful nu ñu defar ñun ñu bari ci ñun li ñu am xéewalu di dem di aji gis kaama gi ñu lay wan ay image yoo xam ne ñu fay jaamu yàlla <laughs> gisul loolu ah gisul loolu ah faat nañ ko avant loolu avant loolu kon nag loolu yépp ay xéewal la yoo xam ne bu lay wu ñuy wan tournant gi nga xam ne fatxu Makka moom la doon ñu ci bànneexu ilaa yawmi diin ba suñu may ni may tooge di waxe nii fatxu Makka googu lam yazal fatxan mu nekk fatxan ci ñun ñépp ouverture pour képp ku xam ne yashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam kon loolu la